xam nga loolu euh, kon nit ñi bu ñu ko xamee mais xam nga lu tax affaire yooyu law ci ñun mooy gis nga ñi ko war a xamle ñi ko war a xamle ñenn ñi ci ñoom ñoo ko ci dàq buñ ñëwee ñoom ba loolu war a amu ci ñoom saa ñu dugg ci raawu meer yi quoi <laughs> walla iyaazu billaah waaw mooy jël nga sa caq or sànne ko ci géttug mbaam bi bu yeboo mu leer la wax ji diis naam diisul loolu la ko borom xam-xam yi doon wax <laughs> waaw xam disu na dañuy eh, yoo xam ne soxlawuñu xadiis xadiis bu seen dara neex ñu naan ay jàngal ma eh, affaire àddina kese naan ñëwal jàngal ma xam-xam man du ma jël caqu di ko sànni ci géttu mbaam <laughs> loolu la ñuy <laughs> eh, wax na dëgg loo bëgg mu wax la lee <laughs> loolu la bu méttee c'est ça lañ nga bëgg waaye yow loolu la <laughs> c'est la <laughs> kon loolu lu ama am solo loolu dafa xaram waaw waaw léegi moo tax yooyu fenn kese la ko nit di man a waxe waaw exception nit koo xam ne par exemple moom dafa am problème mu sëy wala jigéen boo am dafa am problème mu sëy waaw parce que nee boroom këram bo du joteeg moom par exemple du joteeg moom da koo tas wala ay weer lu bari loo xam ne sharia àndu ci bu boobaa mën na ñëw ci juge bi wala koo xam ne moo koy moo koy faj mu ne ko ah man nag euh, damaa am lu may jàmbat parce que sama boroom kër gi wala boroom kër gi wax loolu bu dee ndaw say def loolu ndaw see ko bañal boppam ay kii mu dem mën na ko wax bu boobaa moom man naa wax loolu mais du dugg ci détail danaan rek boobu ba léegi saa fi ay kii séquma ak moom dara buñ te dee noonu lay demee du ma kii du ma laalee mu du ma faale ak yu mel noonu loolu bu ci xam nga loolu def ce loolu détail la voilà loolu mën naa nekk ngir faj problème waaw waaye it loo xamante ne nii waa ji eh, dafa tuumaal ndaw si dafa tuumaal waa ji wala waa ji tuumaal ndaw si waaw <laughs> waaw loolu ci yu noonu lañ ko mën a wax te loolu doo dugg ci détail da nga naan rek ñun moom moom du séq ak man dara yu mel noonu ngay wax waaw waaw euh, mu ne waa ji daa daa daa lot manatul dara wala yu mel noonu yu noonu mooy ndax day jàmbat ndax manatula muñ affaire bi wala yu mel noonu loolu sariya may na la ko ngir juge bi bi war a àtte mën a régler affaire boobee te loolu xam nga ne lool loolu lan moo ci nekk mooy ñëw rek ne lii man boobu ba léegi séquñ dara loolu wax ju la mais li ñu xaraamal mooy ñun li ñuy def voilà ci jébbale yi loolu leer na kon nag mu ngi noonu voilà voilà léeg-léeg na ñëw di laaj masala ki nga xam ne mooy boroom xam bi bu yoo xamante ne bu jaareelu ci dëgg bi du leer loolu mën na cee jaar mais pas euh, dans les détails waxuñ la daalee les lool man da nekk parce que moom amul kooku ab ab wéradi la wéradi boo xam ne moom foog nga jaar ci détails yi te borom amu xam la boo xam ne ngir mu xam loolu déedéet waaw comme la waaja waxoon Sayyiduna Aisha dane dafa am benn waay xadiis mu ngi ci comme ñii ko solo ñoo ko solo ay imaam Abu Daawud Muslim ak imaam Abu Daawud rahmatullah ak seen sëriñ bu ma juumul imaam Ahmad rahmatullah alayhi Sayyidatu Aisha ne daa am benn waay bu ñëw laaj yonent bi sallallahu alayhi ne ko mais yonent bay saa salaam bu nit ki di joteeg soxnaam après mu dem ba biir mu daal di tàyyel mais est daa war a sangu hein hein loolu mooy lan xam nga gis nga laaj bi ni mu simple te leer te est-ce bi nekk na laaj boo xam ne dañ naan bon man lii manuma koo dégloog sama doom déedéet <laughs> waaw am nga waxu gaa yu ñàkk teggi ni ngay dégg tamit ñu ne dañuy wax ci diine naan inna allah la yastahi min al haqqi quoi <laughs> non ñooñu dañuy font quoi naan waaw yàlla moom amul kersa ci dëgg quoi léegi kon yii bu ñuy jàngale dañuy jaar ci digg bi waaw di wax kooku ak ñàkk kersaam lay wax lay lay wax kooku dafa ñàkk kersa kese alquran day wax ci yooyu ba mu jeex te amul kenn koo xam ne mënu koo déglu bàyyi ji mën naa toog ni ko déglu ak doomam tafsiru alquran ñuy wax yooyu jàngaleem yeneen tubaab saab saab seetal xadiis yépp bu la ci neex génneel manoo toog ñuy jàngale yooyu di wax xadiis yeneen tubaab saab saab nga naan lii de am naa keer sa toog ak sama doom di ko déglu Seydina Omar da doon toog Abdallah ibn Omar toog yeneen tubaab saab saab di leen jàngal yooyu te kenn du ne kenn du ci am naan waaw moo benn silence de mort <laughs> ndax keer keer <laughs> mooy wax ju rafet la waaye dafa ñëw na yeneen may saa mais bu may jotee sama soxna ma dem ba ci biir après ma ma ma tàyyeel nag mooy ndox génnul ci man waaw léegi yeneen may saa ne mu ne ko mais est ce que bu boobaa damay sangu set lu mel noonu foog nga laaj ko yow nan lay tooge naan si non man nag loolu nan laa koy laaje non bo xam nga ni man na ne moom loolu manu koo laaj jiw parce que relation bi mu am ak moom parce que Seydina Ali ibn Abi Talib loolu la waxoon <laughs> dane kuntu rajulan mazzaa hadis mu ngi ci sahihayn ah gisoon nañ ko ci umdatul ahkam ah <laughs> al imam ah al maqdisiyu <laughs> ah, mu ne sayna ali radiyallahu anhu mu ne man damaa nekkoon góor goo xam ne mais li ma doon gis mas yu dafa bari woon lool nag moom nag ni mu doon def nee na man saa bu ma masoon a bu ma masoon gis rek dama doon dem sangu ji mais moo tax benn version nee na damaa sangoo sangu ba daanaka sama ginnaaw gi di waaja xar ndax da ndox mi euh, foofu léeg-léeg day sedd te ñoom doonu ñoon nekk di ko tàngal noonoog yu mel noonu <laughs> sangu yi bu baree <laughs> mu naan daay sangu ba daanaka sama gannaaw gi di waaj a xar léegi nag man ma amoon kersa laaj ko yonent bi alei saatu ndax doomam ji may denc quoi <laughs> ma amoon kersa def si yonent bi alei saatu salaam naan ko waaw yonent salam waa ah, man de damay gis mesure lu bari de waa léegi damaa war a sangu wala damaa war a jàpp <laughs> mais lan la def mujj gi lim def dane fa amartul miqdaada mu xool kenn ci mbokku taalibeem yi di al miqdaad ibn al amr ñu ko doon xame ci al miqdaad ibn al aswad ah radiyallahu anhu nee ma daal di koy wax ne ko ngir mu dem laajal ma yonent bi saa saa mais du ko tudd sama tur quoi <laughs> mu dem laaj moom itam mu dem laaj yeneen taway saa saam góor goo xam ngay gis masi lu bari mais buy gisee masi daay sangu wala déet yeneen saa saam ne déedéet <laughs> day raxas fi mu jóge rek après mu jàpp voilà <laughs> mooy mooy ne yow manoo toog rek naan dama am keer sa laaj diw kon duma ko laaj non man nga jaar ci beneen beneen beneen beneen beneen beneen beneen biir beneen euh, beneen euh, voie mooy koo xamante ne xam nga ne moom man na la ko laajal saa mu tudd sa tur bu dee léegi lettre anonyme yi bu jaree nga bàyyil ko ci boîte aux lettres am wala lu man di doon lettre boo xam ne lettre anonyme la boo xam ne bu dee waa ji day jàngale ci benn bërëb ah boo xam ne dafay jàngale tous les samedis wala tous les soir wala tous les nangam ak nangam boîte aux lettres boo fa mënee bàyyi benn kii boo xam ne nag ne ko kenn la ci ndongo yi waaw bëggoon nag masala bii nii boo ñu ko mënoon la leeralal ah ci li nga xam ne mooy dars bii di ñëw waaw ndax dañ koo aajo woo lool waaw mu bañ a xàmmeewul mbind mi xàmmeewul kenn bu la tollee noonu ngay ragal mu bind mbind mi nga xool koo xam ne moom sa homme de confiance wala sa femme de confiance nga ne ko bindal ma ko nga xam ne koo xamu ko moom du du détecter bindu kan la mooy en tout boo def moom di nga def moye ba laaj wala rek nga délégué keneen loolu la waa ji dafa ñëw ne yonent bi sallallahu alayhi ah mais kon loolu nu muy demee yonent saa salaam damay sangu wala déet yonent bay saa salaam ne ko inni la af'alu dhalika ana wa hadhihi thumma naghtasil yonent fekk sayyidatu Aisha mu ko fa woon bi waa ji di laaj yonent bay saa salaam ne ko ah mooy man de dina ma dal ma kii après dañuy après dañuy sangu voilà mooy xoolal ni yomb mooy kenn duggul ci détail <laughs> voilà lii mooy ay teggin te masala la mooy il faut waa ji mu ñu ñu xamal yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko moom bi nga xam ne moom lañu yàlla royloo mu ne man ak kii dañu koy def après du ñu sangu summa la nartasil non summa nartasil ginnaaw gi dañuy sangu waaw parce que masala boobu xam nga masala wuute la woon <laughs> parce que euh, njàlbéen bi en fait li ko andi woon mooy njàlbéen bi euh, euh, loolu noonu yonent bi alayhi salaatu salaam Euh, li doon sariya moo doon képp koo xam daa joteeg soxnaam ba pare daal di tàyyeel dara ci moom génnul éjaculewul kooku dañ naan ko kooku da doon da doon raxas foofu rek daal di jàpp sauf que àtte boobu dafa deñ loolu moo tax ba ci Seydina Omar bi mu nee xalifa gars yi dañ ci doon wute saxaaba yi ñii ne day sangu ñii ne non non non sangu fan non kooku day jàpp kese day raxas foofu après jàpp léegi nag Seydina Omar radiyallahu anhu bi wax ji bare mu ne léegi taxawal mu ne Seydina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu ne ko kaay Abdallah ibn Qays ñëwal mu ngi ci biir mbooloo mi ne yéen ñépp a ngi nii ñu toog ne ko demal ci Aïcha demal ci Aïcha nga laaj ko suñu masala bii nii lan la ci jële ci yonent bi alayhi salaatu salaam Seydina Abu Musa dem ñépp toog ñépp noppi di toog di xaar Seydina Abu Musa daal di dem daal di yëglu ah suñu yaay man de amirul mu'minin de <laughs> Omar de moo ma yónni <laughs> waaw jiitu jullit ñi léegi nag mooy dañoo euh, masala bii daal la laaj ne loolu nan la demee mooy comme loolu lan bu doon ne loolu mënula nekk ci bu dee da daa am masala taxaw nit ñi war koo xam loolu garaawul te boobu ba te boobu ba léegi kenn gul ci détail dañ na rek buñ jofe amee ah, dara génnul est damaa war a sangu wala duma sangu ba léegi loolu la boo ciy détail xam nga loolu di nga comparer suñu waxu caaxaan yi ñuy wax ak suñu jëfu caaxaan yi ñuy def ci jébbale wala yaa billah léegi euh, euh, sayyidatu Aisha radiyallahu anha ne leen loolu kooku da koy day sangu voilà voilà mooy loolu mooy lan mooy pëyam dugg na ci pëyu ndaw si sauf que dara génnul loolu lañ lay wax de waxuñ la dañoo kii nii rek après non loolu la wax ji loolu la <laughs> il faut am na lool préciser ko voilà mooy jote am na sauf que waa ji dafa tàyyel après ba dara génnul loolu la ne loolu nag ñii ne day sangu ñii ne du sangu parce que avant loolu ku mu daloon yonent bay saa saa li doon sariya bi mooy da ngay dem raxas foofu nga jàppi sauf que après loolu dafa dindi dafa deñ mais ñu bari xamuñu ko woon am ñu ko xam ñoo ñi ko xam ne doo day sangu ñii ne du sangu léegi Seydina Abu Muusa Seydina Aïcha wax ko loolu ne fii day sangu mu ñëw ne ah sayyidatu Aisha neena ne yonent saa salaam neena waaw mooy jalal jalasa bayna shu'abiha al-arba'a thumma jazabaha awjaba al-ghusl anzala am lam yunzil mu ne yonent way saa salaam neena nit ki daal bu newee ci position boobu ak soxnaam léegi moo xam génne na ndox wala génnewul ndox mu jañ ko génne na ndoxam génnewul ndox moo ci yam day sangu war na Seydina Umar radiyallahu anhu yar bi mu yor yar bi mu doon doxantoo <laughs> ne ñun ñépp ko déggandoo à partir de tey képp ku ma fi déggati mu wax lu wuteeg lii Aïcha jële ci yonent bi alay salaam te mooy li mujj sama yar bi daa koy bacc mu xam dégg ngeen ko <laughs> mu jeex aywa <laughs> ñu yëkkati jataay bi mu jeex waaw mooy xam nga ñoom waxtaane nañ loolu léegi nag bu ñu lépp leeree mais lan ngay xalaat nag ci ñi nga xamante ne ñoom ay film lañ koy jouer ak ci théâtre yi di def yooyu ci théâtre yi di jaay ne léegi dañoo moderne waaw wolof yi léegi ñoo koy defal seen bopp wal iyaadu billaah léegi doy lootuñ ay télénovelas ah. ah, léegi seeni télénovelas ñoom ñoo koy defal seen bopp wal iyaadu billaah waaw ñoo gën a yées kaay ma yées ci ay RTS ak yooyu seen film yépp ak ci YouTube yéeg fépp lañ koy def Facebook yéeg ñu tas ko nag ay série ay épisode yoo xamante ne bu jeex gaa yi comme du pain ci français waaw dañ koy dañ koy buli bi ci am waaw bu jeex gaa yi épisode yëpp la dóor lépp nekk ci ay ay ay feu de yooyu yoo xam ne loolu la ñuy ah. ñu koy wane nii ci télé bi léegi yow lan ngay xalaat ci gaa yooyu yow mi koy seetaan ak ñoom yéen soreewu ngeen àtte waaw yow kenn ginu laa ñàkk kersa te yow xa dégg nga yonent sallallahu alayhi wasallam wax ki gën bon taxawaay ëllëg yawmal qiyaam ca yàlla waxul sax ki gën bon mooy yàlla yow da lay mere mere boo xam ne te ku yàlla mere yawmal qiyaam yow nooy def non dama lay laaj rek nit ku nekk na nga taxaw ne ñu ne la yow yawmal qiyaam yàlla da laa mere léegi yow buñ la bàyyi woon rek ne la tànnal ñaari kër fi am ah. fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir benn mu benn kuréel bi àjjana la jëm benn bi safara la jëm léegi yow ñi yàlla mere fuñ jëm léegi nga xool léegi nga tànn est-ce que jàpp nga ne pour bokk ci waxtaan yi bu ngeen dajee di nettali ku nekk di nettali moom épisode yi mu seetaan loolu loolu jaral na la nga am sànjum yàlla boo xam ne man nga cee alkoo sawara loolu moo la gënal loolu ngay jënde loolu wala nga bàyyi ko te yàlla tax muñ ko yàlla faye la ngërëmam yowmal qiyam léegi tànnal te sa dund gi wamal xayaatu dunya illa mata'ul ghurur gis nga dunduk àddina gi <laughs> fi ngay nekk ci yooyu ak bés bi ngay sukuraat wallahi yooyu yépp day mel ni benn instant bu romb la woon waaw non da yow mbir mi day mel ni benn fiil bu romb sa kanam yaa ngi nii toog di sukuraat léegi nag nga war a defeek sa boroom ba nga xam ne la mu la waxoon bi xamoon ko nga nekkoon ci quand même di ci nuur parce que t'avais des copines t'avais des copains yoo xam ne lool lañ doon xool loolu lañ doon def yow nga bëgg de bokk au diapason ndax bëgg nga bañ nga ñu ne la yow da ngaa bawsu nga voilà yow da ngaa tardé t'es pas dans le bain voilà nangam ak nangam on peut pas discuter avec lui moom buñ ko ne lii sax mu naan loolu mooy lan. non ça va nag day déconné quoi. puisque t'as oh ne <laughs> léegi yow loolu nga ne boo kon nag euh, il faut que je rattrape mon il faut que je je quoi après yooyu yëpp nga commencé nag ñu mel noonu ñoo gën a yées parce que day day bëgg gina seen le prophète gina wan gaa yi de moom léegi mu ngi biir waaw walla yàlla billah léegi yow bu dee ki nga xam ne moom lu dagan la nekk dem wax ko loolu nag attention de <laughs> léegi lan ngay xalaat ci ki nga xamante ne nii moom yooyu lay seetaan ay ay film yi ci mel noonu lay seetaan ak yu bon yiis yooyu wala di ko kii di ko di ci ay teloon ak wala ak yooyu ay téléfilm non ñun ñun vraiment xam nga xam nga problème bi fi nekk mooy xadiis yu mel nii wallahi ñu waroon a jàngale lan moo leen téye lan moo leen téye ñu doon jàngale yu mel nii amul dara man bu ma amee ab ab ab ab kii émission ci télé RTS wala 2S wala nangam mujjul nga fay am moom man dinaa dénoncer affaire yi léegi nag bu leen neexee ñu dàq ma bu leen neexee waaw télé na walla yi jaar ci télé beeg yooyu man manuma ne dama fay nekk di waxal yonent bi alayhi salaam ma gis xeetu yonent bi alayhi salaam di nuur ci loo xam ne ay bakkaar la yoo xam ne kabira la de bakkaar bu mag la. luy wane loo xam ne sànjum yàlla comme li Mawlana Ibn Abbas radiyallahu anhu ma bokk na li ñuy xam ne bàkkaar bu ma bàkkaar mooy bàkkaar boo xam ne yàlla da cee tëkkoo nit wala mu rëbb ci nit wala bugal mu tar ne dañ ko am fii ci àddina wala alaaxira wala ñaar yi léegi bii bokku ci yow yàlla ki gën a bon taxawaay ëllëg nga gis xeetu yonent bay saa nekk ci lool ñenn ñi du ñëpp ko du ñëpp xam de ñu bari gaayale xamuñu dara en fait c'est des innocents yoo xam ne pour ñoom lii euh, dañoo dund fekk ko fi te da ngay dégg ay yoo xam ne ñiy jàngale dañ leen di déglu xam ne ñii ñii vraiment bokk nañ ci ñi gën a kale ci affaire yi ñii ñii seetaan affaire yi gaaw na nit ñuy joxe exemple ci affaire yi ngay xam ne ci yemu ci sax xool naa nga bala maa dee ñu naan dañuy xool ngir jàngale ma ne loolu waxi caaxaan la nga naan la. ndax ñu ko il faut ñu xool ko ndax nit ñi mënoo wax ak ñoom bu dee xamoo ci liñ ne ma ne doo bàyyi wax loo amul man mii dama koo xool yaa man dama koo xool te pourtant lii may wax man nga dindi ne lii moo am xoolu ma ko te waaye yow xanaa ay ay ay ay ay ay fuula ñu nekk ci àddina bi xamul nim dem lu bon yow yow euh, alxuraan la lay wax laa taj ijtanibu kabaa'ira al ismi wal fawaahish mooy ta ko leen laa taqrabu zina bu leen jege yu bon ñu danaan la bul jege yow nga ne léegi damay mos affaire bi après ngir li nga xamante ne ngir mën a jàngale waxoo dëgg loolu waxu iblis la loolu waxu iblis la ay non bàyyil gone gi mu xam affaire yi walla bu ko xamee après dina man a bu màggee mën a nekk ca waxi caaxaan la loolu iblis moo koy ba pare gars yi foog na ñu ngi wax lu am solo non non non waxu iblis la parce que iblis li mu bëgg xam na bu baax xam nga lu mu bëgg am bakkan iblis bakkan bokk na ci alliés yi gën a rëy gis nga fekk dominé moo tax gis nga nit ku baax moo la euh, euh, malaaka bi xam nga yonent fay saa saam dana nit ku nekk am na xarit ñu ngi ko doon wax fan yi am na lëkkaale boo xam ne ku bon la waaye am na malaaka bu ko yàlla booleel boo xam ne moo koy insuffler di ko pousser di ko même da koy yenkewal di ko pousser ci mu def lu baax mais seytaane bi di ko pousser ngir muy def lu bon léegi nag saytaan ñoom ñaar xam nga nan la xëccoo lan lañ bëgg am mooy bakkan ku ci ku ci dominer bakkan yow yaa gañe yow yaa gañe waaw bakkan mooy la moom moom moom il est elle est convoitée moom mooy la convoitise ku ko gañe ci ñoom ñaar yaa gañe nga gañe nga combat bi gis nga ruux bés bu bakkan. bu ko bu ko bu ko saytaane bi gañee ruux bi day mel ni existeetu ruux nga xam ne dafa sell moom xamul xamul lu ñaaw te boroom bi def na ko di nit ki wa nafaxtu fiihi min ruuhi ruuxam bu sell boobu la def ci doomu aadama bi doomu aadama bi nga gis ni bés bu dee saytaane bi mu ëpp doole moo gañee bakkan ruux bi danaa nemm day mel ni newatu fi parce que amatul kàttan bu ko defee bakkan bi mooy taxaw wa inna an-nafsa la ammaratun bis-suu' boobu la alquran naan dëgg dëgg bakkan dëgg ndaa koonu lu ñaaw la waaw waaye bu dee ne combat bi eh, côté malaaka bi moo gagné moo dominé moo dominé foofu la alquran naan laa uqsimu bi yawmil qiyaama wala uqsimu bi nafsil lawaama maa ngi wat wala jarul may wat wala maa ngi wat ci bés taxawaay ba maa ngi waat di nafsil lawaama bakkan bi nga xam ne mooy yedd borom waaw boo ñëwee def say tojaange ba guddi jot wala ba teg sa njeganaay ni ko gaa yi wax teg sa bopp sa njeganaay yoo xam nga ne wala nga wéet fenn yow kese yoo xam nga nag ni nga doxale tey c'est pas normal ah. waaw tey yow yow yaakaar nga ne jullit bu toll ni yow nga ñëw journée bi yépp amul benn waxtu boo julli lu dul fajar ba ngay génn te fajar neuf nga ko julli yaa ngi nii paqueté nga say julli ba tëdd nii yaakaar nga ne lii jaarul bakkan boobu di la yedd nga yam ay remords waaw wala tey ni nga waxe diw wala bon nangam ak nangam xam nga ne loolu jaarul wala diw xam nga moos ah, borom bi nga ko yoral am loo ko faye defoo ko tax am nga loo ko faye nga nga am ay remords naan waa bu ma subaa bu ma xëyee xam naa moom dinaa ci jóg yu mel noonu bakkan boobu di yedd doo borom borom waaw mais nag bu dee nag fii malaata bi moo boobu mooy domination bi c'est pas total quoi mais bu dominer complètement bakkan boobu la borom bi naan yaa ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadxuli fi ibaadi wadxuli jannati eh, yow bakkan bi nga xam ne yaa teey teey dal ci sa borom <laughs> waaw bakkan boobu parce que gañe na lu baax lay ko gañe moo noot moo gañe bakkan moo sëyeek bakkan yeex na côté seytaane bi day diye moom lañ naan bakkan moom la boo dee suuf yi ñu naan kooku lañ naan rey bakkan waaw mooy noot nañu ko ba bakkan bi mënatul dara moo tax kooku daanaka moom def lu bon daanaka du ko mën parce que lu tax mooy bakkan côté euh, zulmaani bi moo moo fay waaw léegi nag lan ngay xalaat ki nga xam ne côté nuuraani côté leer bi moo fay lu bon rek lay def waaw moo tax suñu boroom ne woon qad aflaha man zakkaaha wa qad xaaba man dassaaha qad aflaha dëgg dëgg texe na man ka nga xam ne zakkaaha moo moo tazkiya daal di tarbiya daal di setal bakkanam ci lépp loo xam ne takk-takk la teg ko ci lu neex yàlla kooku moom texe na jeex na waaye kuttus na te rot na ca suuf suur na nekk na ca ténèbres ya yàqule na ki nga xamante ne nii alku na ki nga xam ne nag moo jël bakkanam ah kuttus na ki nga xam ne moom moo dilapidé bakkan bàyyi ko mu ànd ak bànneexam seytaane àddina ak yooyu kooku moom alku na kuttus na lii moo fi am léegi moo tax iblis moo tax da gis ay gaa yoo xam dañuy jàpp ne ñu ngi wax sagesse ndekete yoo li ñuy wax waxuñu fi tous ah, mooy li Busayri doon wax keroog Seydina Imran ibn Husayn radiyallahu ta'ala anhu naan yonent bay saar saar nee na inna alxayaa alxayaau laa yati illaa bi xayr alxayaau xayrun kullu wala alxayaa kullu xayr yonent bay saar saar nee na kersa du indi lulut yiw kersa léppam yiw la waaw waaw mu naan ko fekk nañ ci téere yi téere yi sagesse yi ñu ne waaw kersa moom am na waqaar da lay may sakina waaye nag am nag faiblesse Seydina Imran mer ba bët yi xonk cor ne ko yow maa ngi lay wax naan la yonent bay sa sam nee na nga may tuddal sa tey lii naan ma nee na <laughs> waaw ba mer ko mer yu métti taalibe yi naan ko ah sëriñ bi ndax ci ñun la bokk de waaw ah, ndax ci ñun ba di ko di ko daal mooy xam nga ko jàppoon na ne loolu sagesse la alors que du sagesse tous waaw yow yeneen te wala saa am naan la kersa lépp yiw la yow nga naan bon gis nañ foo xam nee nañ kersa am na yu baax waaye am na côté boo xam ne côté faible wala yaa bi la loolu nag mooy wax ji c'est la même chose ay lu bon bàyyil mu mos lu bon xam lu bon après illa illa moo tax iblis xam nga lu saxla li tax muy wax loo gaa yi noonu mooy moom xam ne ne en fait bakkan bakkan fekk xamul bàkkaar bi c'est très compliqué mu koy def iblis moo tax iblis cher tëtët comment je vais faire pour que son nafs là découvre waaw bés bu ko mosee iblis pare na ci iblis fële lay toog seetaan di kekku nag <laughs> non bakkan bi moo koy réclamer gis nga mooy réclamer affaire bu bon boobu waaw gis nga waa ji nga xam ne masula dem ci seen dansin yeeg façon caaxaan yooyu li sëñ Tuubaa naan majaalisu shaqaawa <laughs> bërëbu texee di kaay gis nga ku fa masula dem nii xamu ko masu koo gis télé masula gis image yi masuñ ko ko wax kooku en fait répertoire am boppam loolu mooy envie dem foofu du ko am parce que lu tax xamu ko xamul loolu xamul existence loolu xamu ko moom léegi man bu dee da koy dégg mais masu faa dem en fait du am attirance bi surtout bu dee ñi muy àndal euh, euh, loolu du seen affaire imagine mu changé ay àndandoo ñoo xam ne loolu la ñuy def gaa yi bi ko bàpp di ko bàpp di ko bàpp ba ne ko mais euh, noo xoolal yow boo demee doo def dara dañuy kii ñoo da ngay ñëw rek découvrir xool xoola non sawaay yow waxuñ na sax nga kii <laughs> bu fi dof dof ba dem ba gis gaa yi walla ak nañ fa nekkeek naan ci sàngara yi tëbëk a dali <laughs> gis nga bu demee mooy bakkan bi léegi découvrir na affaire bu bees <laughs> waa ji boo mayu gis nga buy trinquer gaa yi sax du ko day yekki rek gis boppam ci dëkk show bi dàq dina show tous les showman gis nga beneen jour gis nga ña ko doon ñëli xaritam yooyu moom ci boppam bu ñu yéexee waaw wa ñuy dëgg dañuy y'a deux dañ naan mais sawaay xamul woon lu tax parce que bakkaram moo bàyyi li gone mu xam lii parce après bu ko xamee loolu waxi saytaane la waaw boo xam ne da koo ci wàllu waxu sa gis nga dégg ay yoo xam day jàpp ne mu ngi wax dëgg waxul dëgg waaw loolu moo tax alquran tout le temps naan la lu bon bu ko jege waaw wala taqrabu zina bu leen jege njaaloo ak lépp moo tax mu am sharia liñ naan darul mafasid lépp loo xam ne da lay yóbbu loo saddu zaria mooy lépp loo xam ne lay jokkale ci lu dañ koy tëj buntuwee dañ koy tëj lépp lu lay jokkale ci lu baax fatu zaria dañ koy ubbi voilà bépp porte boo xam ne day yóbbu ci lu baax dañ koy ubbi ngir nga mën cee gaaw accès lépp loo xam ne nag ci lu bon la la dañ koy taw tëj léegi yow ngi taxaw naan ma walla bàyyi la gi mu xam affaire yi xam àddina bu demee ci fag bi bàyyi ko bu dem ci dancin yi gis gaay bi dañuy nekk loolu dina tax mu gën xam àddina waxoo dëgg laa wax doo bàyyi sa waxu caaxaan yi kan ngay conseillé danaa nga mu ne man xaw ma dara xanaa yorum alxuraan ak sunna ah <laughs> yow euh, li yonent may saa waxoon karam ne gaa yi shayatin lañu ala jismani ins ay shaytaane yoo xam ne ci biir ay yi ay ay yaramu doomu aadama lañ nekk képp ku leen topp ñu sànni la biir safara wal iyaadu billah wallahi looloo bari leen waaw kon yooyu yëpp ay caaxaan la mooy yooyu nga xam ne moom la gaa yi nekk daal di koy miné miné laa wax miné ko seen vie yi ba mu yàqu après kooku nan lay mokkale saarub alxuraan da koy të dina ko të mokkal fàtte waaw mokkal fàtte parce que ñaar yooyu ñoo ànd waaw alxuraanul azim ak waxi saytaane yi ci benn xol non loolu mën na nekk non benn dafay nekk beneen bi dem yoonam waaw waaw bakkaar yi en fait dañ lay bloquer ah, <laughs> imaam Shafi'i rahimahullah imaamu Shaafi'i borom giir mi taalibe imaamu Maalik mu ne shakawtu ilaa Wakii'in suu'a hifdhii fa arshadanii ilaa tarki al-ma'aasii wa 'allamanii anna al-'ilma nuurun wa nuuru llaahi laa yu'tiihi laa yu'tiihi 'aasin <laughs> imaamu Shaafi'i mu ne parce que imaamu Shaafi'i rahimahullah daa nekkoon koo xam ne tellement xol bi dafa selloon ba gis nga bu yoreb téere ab livre mooy fu bëtam na xool day mokkal lool gis nga bu yorob livre nii ubbi ñaari page bi buy teg photographie na lépp mokkal na après affaire bi xaw a dem quoi mu ñëw nag affaire bi dem mu gis ne melatul noonu mu koy wax mu ñëw di ko jàmbat sëriñam bi wakiyan voilà ma ne ah ma foog ne ne waaw da ngaa foog ñoom benn sëriñ la ñoom mais yooyu centaine de sëriñ waaw imaam Malik bopp moo bi gën a moo tax mu wax ne man ja'altu Malikan hujjatan bayni wa bayna rabbi waaw naan man imaamu Malik man Shafi'i laa def sama preuve sama lay sama digganteeg sama borom bu ma demee sama borom mu ne ma Shafi'i lu tax nga lii ma ne Malik lu tax nga def Malik <laughs> waaw mooy <laughs> mais dafa amoon yeneen i sëriñ yu bari Waki' <laughs> ibn al nga xam ne sëriñ la woon tamit imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullah alayhi mu ñëw nee na damaa ñëw ci moom al-Kufi dëkkoon Kufa fële ca ñoom Abu Hanifa <laughs> rahmatullah ala al-jami' na damaa ñëw di ko jàmbat sama ñàkk sama ñaaw bu mokkal quoi man de mokkal saa léegi moom mokkal waxee na ko <laughs> mu daal di nee na mu daal di may tegtal ne ma xam nga nooy def boo bëggee sa mokkal baax da ngay bàyyi mooy yàlla. ja kat imaamu Shafi'i la waaw loo bëgg <laughs> boo ñëwee ci médecin bi mu lay diagnostiquer du la wax li la li tax lii dal la dal la day day laamisoog yow daan daa am ruus na laa wax dëgg ji kon nan ngay fajoo ak koo man di dal mu ne ko ma ne <laughs> mu ne ko xam nga lal dangay bàyyi mooy yàlla waaw mu ne ma xam nga lal mu ne ma xam-xam mu tegtal ma ne ma xam-xam leer la te leeru yàlla du ko jox ku koy moy waaw manoon nekk ci moy yàlla ba pare bi am leer loolu man na ne lëndëm ngay am parce que moo tax yonent bay saa saam ne bàkkaar doomu aadama bi li sëy na Abu Hurayra ne yonent bay saa saam nee na doomu aadama bi xol bi comme feuille blanche la waaw saa bu defee bàkkaar malaaka bi day tomb benn tomb bu ñuul ci feuille bi mu defaat bàkkaar ñu tombaat ñu defaat bàkkaar bu tombaat bu bu dee dafa eh, eh, ñaan jéggal yàlla ñu effacé ko mais bu ko ñaanul jéggal te am na nooy nekk mu nekk engrenage boo xam ne yow lu bon li nga nekk doo ci ñaan jéggal parce que ngay jàpp ne dara newu ci ñun ñoo gën a gis nekk ci lu bon ñu lay wax sawaay seen téléfilm yi ngeen nekkee gii te ngeen a seet lu leen jariñ yow fi ngay xool ay awra yu feeñ kese te borom bi waxoon na yonent bay sarsam ci suuratu nuur waxal góor ñi ñu sadd seenuw xef waaw waaw euh? wax leen yaghuddu min absaarihinna wa yahfazu furujahum euh, yaghuddu min absaarihim wa yahfazu furujahum ñu sadd seeni xef tey wax seeni awra yi bu ku ko warul a gis-gis wax ko jigéen ñi même chose yow nga jël sa bët yi di ko daaj ci jigéen goo xam ne tout le temps li muy sol dafa non seulement dënd bi day feeñ li muy sol ak óola kii yu gudd yaa ngay karaw lu liis yaa ngay wàcc nga ne nga ne xëmm tiim ko naan journal ngay seetaan <laughs> parce que journal ngay seetaan léegi yàlla lim la wax moom man da nekk quoi da koy def ñu jàpp ne loolu dara newu ci kooku bàkkaar boobu bu ci tuub wal iyaazu billaah yonent bay saa saam nag ne bàkkaar waa ji bu defee dañ koy tomb mu defaat beneen ñu tombaat ci mu ñuur ñuy tomb di tomb di tomb day dem ba gis nga feuille boobu mooy xol bi day mujj ñuul kook léegi xomaat mu ne nag jàng leen kalla bal raana ala qulubihim ma kaanu yaksibun waaw mooy raynul qalb xol bu dem ba xomaat kook foog ñu tëggaat ko vraiment un bon forgeron tarbiya man dëgg ku xam alquran ak sunna moo koy tëggaat sinon waajooju kooku il est waaw il est yonent may saa saam ne jàngal mooy kallaa raana moom la alquran di wax ne dëgg dëgg gis nga ñii kitaabal fujjaar yi la fii si jiit gaa jëfu kàccoor yi ca suuf si lañ ko yóbbu du yëg asamaan mu ne gaay kallaa xaw ba benn mooy raana dafa xomaat xalaas qulubihim ci seen xol yi ma kaanu yaksibun lañ doon fàggu ci yu bon tomb tomb tomb tomb mu dominé seen xol yi xobaat kenn du néewal bàkkaar <laughs> waaw ndax la tasgharanna min az-zunubi ah bul xeeb bàkkaar mukk dara fa inna al-jibala min al-hasa ndax montagnes yi ñuy rëy composé de xeer yu ndaw waaw kon nag hadis bi bu ama am solo la waaw li ma doon wax sànq boo dee ci télé gis euh, loolu di xew saway du la ci teewee waxtaan nga wax yow li la war léegi nag buñ la dàqee xëyul ngalawal jàmm waaw de façon léegi wax naa la moom ku fi tënk sa bopp fenn yaa fi tënk sa bopp léegi avec les médias de YouTube là les médias de Facebook de nangam ak nangam de euh, Snapchat Instagram nangam ak nangam réseaux sociaux yii ni mu bari ñoomin TikTok yooyu moom bés boo fi te di xoolee naan boo man tele bi bañ ma fa dàqee buñ ma dàqee du ma mën a def dara yaa ko tey laa wax man ngaa jàngale autrement dëgg la télé bi moo ëpp audience mais ut audience warul a tax ngay raayalante gaay ginnaaw ci loo xam ne lu xarab la voilà c'est ça loolu bu ko gaa yi defoon wax ci léegi yooyu war a mën a soppeeku mais bu kenn dul wax mel ni ña ko a wax sax ni boo leen déggee yow en tout ngay am sa waay <laughs> amateur na ah <laughs> kii kii kii kii kenn gënu koo xam affaire wal iyaazu billah kon aslahana allah kon insha allahu taala bii di ñëw nag ñu gis xadis bi nga xam ne moo ci tegu muy xadis numéro six cent quatre-vingt-six di xadisu Seydina